yaqulu al'imamu alxafidu abu muhammad abdulghani ibnu abdilwahid ibni ali ibni surur almaqdisiyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam fi kitaabul aymaani wan nuzuur fi baabul qadaa an ummi salamata radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sami'a jalabata xasmin bi baabi hujratihi fa xaraja ilayhim fa qaala alaa innamaa ana bashar wa innamaa ya'tiinil xasm fala'alla ba'dakum an yakuuna ablagha min ba'd fa axsibu annahu saadiq fa aqdiya lahu faman qadaytu lahu bihaqqi muslimin fa innamaa hiya qit'atun mina nnaar falyaxmilhaa aw yadarhaa kon alimaamu Abdul Mughni ibnu Abdil Waahid rahimahullahu taala muy wax kon ci xadis numéro trois cent soixante-quinze ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ba léegi ci kitaabul aymaani wan nuduur ci ñaareelu baab bi ñaareelu bunt bi de mooy bi ci mujj muy bunt numéro 60 foog naa wax ñoo lool baabul qadaa bunt bi numéro 60 bañ tàmbalee téere bi ba léegi juróom-benneel fukk bi muy bunt àtte yi mu nekkoon nag xadiis bi an ummi salama mu koy jële ci suñu yaay ummul mu'miniin di ndayu jullit ñi di yaay ummu salama di doomu di ndayu salama noonu lañ ko doon dàkkantale sinon Hind la tuddoon radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama sami'a dafa dégg jalabata xasmin jalaba mooy ñi nga xamante ne nii eh, eh, dañuy yëngatu voilà def ñu bari daal daal di ñëw voilà moo tax euh, euh, di ñëw daal xasmin ñoo xamante ni ay am mbooloo la ñoo xamante ne nii daa am lu wutee seen dañu am différence seen diggante bi baadi ci buntu xujrati di buntu li nga xamante ne nii mooy buntu euh, <coughs> euh, néegam bi voilà xam nga jalaba mooy lii dañuy bari ba pare seen baat yi di di di di ñuy di nga dégg ñii di wax di yuuxu ñii voilà ah, coow li cambal cambal li coow yeeg yooyu baat yi yiy yëkkati seen kaddu yi ndax la mooy dañoo am différent daal loolu mooy jalaba jalabatu xasmin ñoo xamante ne seen kaddu la seen kaddu yu yu yu yu jaxasoo ya te yëkkati ko ci kaw ku nekk di wax <laughs> daanaka mooy image yi ne rek kii naan sama àq la kii naan du sa àq kii di wax yooyu yu mel noonu le bi baabi xujrati mu ngi ko dégg mbooloo yoo yële mu ñëw nag ci buntu. Eh, benn ci eh, néegu soxnaam yi ci néegu soxnaam yi fa xaraja léegi nag yonent sa xujrat yi mais dañ koy askanale boppam ndax yonent ma sax moo leen ko defal voilà mooy këram yi voilà fa xaraja mu mu ne leen alaa innama ana bashar alaa waawi alaa yu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa innama dëgg-dëgg man nii bana man basharun mooy bindeef laa boo xamante ne bi moo ma yónni ci seen biir wa innama dëgg-dëgg nag lii day am ya tii nii dina ma dikkal alxasmu ki nga xam ne mooy xuloo waale kenn ci yéen ñaar ñoo xam ne dañoo am différent kenn dina ñëw ñaar ñoo ñu ñëw ñoom ñaar ñu ñëw ngir ma àtte leen fala alla amaana nag ba'dakum lenn ci yéen hmm, an yakuna mu nekk ablaxa moo gën a jote min ba'd ci kàddu comme na gisoon bële <laughs> ñoom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu te kenn ki moo gënoon dégg wax ju xóot ke keneen mu ne yonent bi alei salaam <laughs> waaw atte ñu ci téereb yàlla bi te nga may ma jox ma ndigal ma wax d'abord voilà <laughs> voilà mu ne xam nga kooku ab laxa moom moo gënoon a jotale ki ki njëkk a wax waa ji ñëw na waat naa ci yonent bi alei salaatu salaam maa ngi lay dagaan ah <laughs> ci di wax sama kaw baat ca kaw di la dagaan yàlla nga atte ñu ci téereb yàlla bi léegi nag suñu kon mu ne fa la àlla amaana ba'dakum lenn ci yéen an yakuna mu nekk ablagha gina jotale ci ay argumentation ci ay kàddoog yooyu min ba'din ci ñeneen ñi wala ci keneen ki léegi bu ko defee fa ahsibu man ma jàpp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annahu sadiq te ne waa ji nga xam ne moo gën a éloquent gën a mën a plaider waa kër moom dëgg la lii nag bu nekk benn nit wala ab nga jaar à travers d'un Euh, d'un avocat wala d'une avocate denn la nga xam ne moom dañ koo xam fii mu ne moom wuu vi ay naan ay vice de procédure façon yooyu moom daal dina fexe ci ay kàddoom kese dina fexe daal ba boo moywul dina soppi li nga xamante ne ni mooy dëgg daf koy nar voilà léegi mu ne waajooju ndax lan dafa mën a màññi la langue xam ni tournure yi muy def ba pare neex kàddu mu ne amaana kenn ci yéen mu gin koo man keneen ki léegi nag ba mu ñëwee moom li mu plaideel boppam ah défendre ay mbiram wax fa ahsibu man ma jàpp ne annahu ko ne waa jooju kat sadiq moom moom wax katu dëgg la fa aqdi yàlla bu ko defee ma àtteel ko pour moom mooy jox ko le jugement pour lui daal di koy ne moom moo am vérité voilà moom moo am dëgg fa léegi nag suuf que fa man léegi nag yëg ne fa man qadaytu lahu bi haqqi bi haqqi muslim képp koo xamante ne nii dama koo àtteel jox ko àq koo xamante ne way ngëm yàlla la waxoon nañ la goy ngëm yàlla ku dul ngëm yàllaa ci yem voilà gisoon nañ ko ci hadith al ash'as bi radiyallahu anhu ak sayyidina ibn mas'ud radiyallahu anhuma mu ne képp koo xam ne dama laa atteel jox la li nga xamante ne nii ak ku jullit la nga ñëw yow sa kàddu gu neex tax wala sa avocat yu baax ndax yow ci ténor bi nga jël ténor de baro de New York wala ak paret yooyu nga jël mu ay jaay xam ko tudd ko lakit maan ak façon yu mel noonu yow nga am moyen yi ba indi kooku te yow leer na ne yaa tooñ moom itam xam na ko waaye mu jaar ci mbir yi bañ mujj yow acquitté la wala lii ne defoo dara wala yaa moom mbir yi mu ne képp koo xam ne bu dee fii nii ah ci l'islam gii nga ñëw wax ma. Ah, ma atteel la lahu moom bi xaqi muslim bi xaqi muslimin ci àqub jullit moo wax jullit la wala du julit loo xam ne àqam la nga fexe yow wax say wax yu neex ba ma jël ko jox la ko ne la yow yaa am dëgg fa innama dëgg-dëgg waajooj na xam ne hiya la ma ko jox qit'atun dog la minan naar ci safara voilà mooy loolu ma ko jugé ne ko ah finalement bu dee ci suuf la ñu amoon problème finalement bon yow eh, diw mi kat moom suuf si nekkete kon suufam la ndekete xam na sauf que nag dafa neex làmmeñ wala am na avocat yu baax voilà wala am na ñoom xam ñoo xam ne ba yow tax juge bi kii àtte daal di lay jox dëgg mu ne nag na xam ne loolu moom du dara lu dul man yonent la saa ku ma jox na xam ne loolu xitatun la la minan naar ci safara léegi nag moom mooy xoola ah, fal yahmilha na ko yëkkati bu ko neexee mu jël continuer ci di bànneexu ca loolu li ma ko jox te du àqam àqu jullit la àqu mbokkam la mu daal di koy jël ndax lan naña mu neex ah na ko jël bu ko neexee na ko yenu aw yanalha wala rek mu teg ko ginnaaw bi ma àttee loolu moom kar kanamu ko mu ñëwaat a ah yonent bale sar sab wala monsieur le juge bon finalement man daal hmm, waxtaan na sama jege naay yaakaar na alalu àddina daal jarul lenn li waa ji moo ko moom voilà kon mooy fali aw yadar ha wala mu teg ko voilà mooy loolu mu ba kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi beneen xadis ci buntu bii ba léegi muy xadis numéro trois cent soixante-seize muy ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn mu ne an Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu taala anhuma annahu qaala kataba abii radiyallahu anhu wa katabtu lahu ilaa ibnihi Ubaydillahi ibni Abii Bakrata wa huwa qaadin bi Sijistaan an laa taxkum bayna ithnayni wa anta ghadbaan fa inni sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquul laa yaxkumu axadun bayna ithnayni wa huwa ghadbaan wa fii riwaaya laa yaqdiyanna xakamun bayna isnayni wa huwa gadbaan kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi ci xadis bii mu ne an Abdirrahman mu ngi koy jëlee ci taabi'i eh, taalibi saxaaba la bu tudd Abdirrahman ibni Abi Bakra di doomi Abi Bakra Nufay ibn al-Haarisi Sayyidina Abu Bakra ni mooy baayam moom bi saxaaba la woon radiyallahu taala anhu doomam bi tudd Abdirrahman nag ci moom la jëlee xadis bii mu ne moom. annahu qaala nee na kataba abi sama baay di Abu Bakra radiyallahu anhu dafa bindu ab bataaxal ab lettre ab missive wa katabtu lahu te lettre boobu man maa ko bindal wa katabtu lahu kan la ko doon bind ila ibnihi ci beneen doon boo xam ne man sama frère la man di Abdurrahman bu tudd naan Ubaydillah boo xam ne Ubaydillah la tudd ibn Abi Bakra te di doomu sama baay di Abu Bakra wa huwa ta moom xaalam moom moom fonction wam jamono yoo yële huwa moom moom qaadin attekat la woon alhamdulillah juge la woon bi Sijistaan te dëkk bañ naan Sijistaan voilà ah léegi al imam Abu Dawud as-Sijistaani as-Sijiziyu as-Sijistaani voilà <laughs> Sijistaan ab dëkk la voilà moom xala cosaanoo al imam Abu Dawud as-Sijistaani radiyallahu anhu wa rahima borom sunan dëkk boobu mooy temps yooyu imaam bu daal xaaju la juddu voilà <laughs> lii jaar saxaaba yi la voilà radiyallahu anhum ak seen ndongo yi léegi nag doomu Seydina Abu Bakr bi di Ubaydillah moom dafa ne woon juge ci dëkk boo bële di Sijistaan léegi nag mu bind ko leet voilà gis nga am sa doom man mu nekk am ab liggéey bu muy def bu mu tax yow parce que voilà liggéey boo fonction la bu noble man moo waruma ko wax dara déet da nga koy conseiller laa wax yaa ngi Sénégal mu ngi Paris nekk fa ci wayo nga ne nekk ci liggéeyam da koy bind leet wala di ko woo léegi di ko yónnee ay message whatsapp ak yu mel noonu ak boo ko déggee di ko laaj biir di ko conseiller que muy ragal yàlla ci liggéey bi mu nekk voilà mu ngi noonu kon nag mu ne mu ne mu bind ko kon ah woo doom ji ngir mu bindal ko lettre ngir mu yónnee ko beneen doomam bi nga xamante ne ni moom juge la fële ca bilaadu Sijistan fa Sijistan nan la ko bind mu ne an laa taxkum hmm? bayna nayni an laa tahkum bul atte mukk bay bayna nayni diggante ñaari nit wa an taghadban fekk yow ba nga leen di atte di leen juger yow da ngaa nekkoon koo xam ne da mer loolu bu ko def mukk bul atte benn atte fekk yow ba ngay atte yow àndoog toutes ses facultés toutes tes facultés parce que da mer ñëw di atte nit ñi hein léegi loolu bu ko def voilà léegi fa inni ndax kat man sami'tu damaa dégg rasulallahi man Abu Bakra damaa dégg lii lépp ci lettre bi naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan voilà hadis da koy yónnee ay ay def di ko partager c'est bien sunna voilà mu ngi noonu sunnaay saxaaba yaa ngoog te yonent waaye sax la ko doon bind di ko yónnee voilà kon nag lan la wax lan la ne laa yaxkumu ahadun bayna ithnayni wa huwa ghadbaan ne laa yaxkumu yonent waaye sax sax man di dégg naa ko Abu Bakr mu naan laa yaxkumu bu mu àtte mukk ahadun kenn ci yéen bayna ithnayni diggante ñaari nit wa huwa ta fekk ba mu leen di àtte moom juge ba mooy xaalam ghadbaan dafa meroon voilà nekk mer mooy yow nekk ko sa faculté ah da ngay mer après kii njëkk ñëw nga gën waaye te tam du dara rek nga daal di koy <laughs> jox ko toor alors que moo am dëgg wala lu man di demee loolu bu ko def ne wa fii riwaya am na ci beneen lu ñu soloowe hadith bi radiyallahu anhu al imam Abu Bakr dane yonente bi saa saam dane laa yaqdiyanna ngallawaay bu mu àtte mukk hakamun benn juge benn juge kenn benn attekat bu mu atte baynas nay ni diggante ñaari ni waxuwa fekk ba mu leen di atte dafa mer lii nag juge la mais yow mi taxaw nii yow ñu ñëw moo xam kilifa nga walla koo man di doon ñaari nit ñëw ne ngir nga atteleen yow bu fekkee nga mer même bu doo juge boo xam ne naan juge bu tax mais bu ko def parce que da ngaa mer voilà yow say doom nga ñëw ñaar am ñu ci jote nga mer ñëw rek commencé ay eh, noy de loolu bu ko def voilà bàyyi ba nga giif ne leen dem leen ba ma par dem leen ba loolu nga def ko voilà mais ñëw di wax noonu te mer loolu yi ci la rawatina fi gën a garaaw nag ndax yii conséquences yi moo gën a rëy justice mooy doxal yoon léegi al imaam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi hadis bi nga xam ne moo ci tegu di hadis numéro trois cent soixante-dix-sept ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar mu ne an Abi Bakrata radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir salaasa qulnaa balaa yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala al-ishraaku billahi wa uquuqul waalidayni wa kaana muttaki'an fajalasa faqaala alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur fama zaala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat sallallahu alayhi wa sallam kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne ci hadis bi an abi bakra mu ngi koy jële ci ki doon bind lettre bi sànq ah te doom ji nettali ko muy doon ko bind beneen doomam muy sayyidina abu bakra radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alaa unabbiukum moo ndax duma leen xabaare bi akbaril kabaa'ir ci gi gën a rëy ci bàkkaar yu mag yi ndax duma leen xabaare bi gën a pataa gën a rëy ci bàkkaar yu mag yi salaasa nee na ñetti yoon alaa unab la ko wax alaa unabbiukum bi akbaril kabaa'ir alaa unabbiukum bi akbaril kabaa'ir alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir ñetti yoon qulnaa ñu ne ko ñun saxaaba ya fa ne woon radiyallahu anhum balaa hakay yaa rasuulallahi yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaal mu ne leen nag bi ci njëkk al ishraaku billah mooy di bokkaale yàlla di ko associé leneen di ko bokkaale la di ci tegu wa huquuqul waalidayn ak yi nga xamante ne mooy ñaare ay teggin sa ñaari waajur yow cam si walla sa yaay ak sa baay wala say maam wala ndax maam lii la baay la yow rawat bii nag ngi ne mooy nday baay waaye ñoom bu dee ñoom dañuy taxaw place boobu voilà léegi nag di ñaawe rawatina sa nday baay sa ñaari waajur yi di ñaawe ci ñoom doo leen jox seen xaq doo leen jox seen orma ma pare lu bari nga leen koy bañal ci yoo xam ne benn la ko islam terewul te man nga ko yooyu yëpp di ñaawe ci ñoom di leen wax uuf mooy lan di leen gànni di leen wayo di leen bëllee wala di leen wax wax yu tàgganuwul yooyu noonu yu tegginuwul yooyu yëpp mooy ñaawe jëme xamante ne li nga xamante ne nii mooy sa digganteeg sa waajur yi yooyu yëpp ñoo gën a garaaw wakka léegi nag bi mu waxee bii wa kaana mu ne Abu Bakra radiyallahu anhu mu ne wa kaana te dafa nekkoon moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muttaki'an dafa wéeru woon bi mu ñuy wax lële waaye fa jalasa après mu toog defaraat toogo waaye toogaayam bi bam bam gën a jekk voilà jekk lépp a jekk wéeru bi jekk na kéebil jekk na voilà mu redressé waat voilà mu ngi noonu mooy mu redressé waat toogaat gina toogaat fa qaala mooy wéeruwul lii nag dafa toog kay fa qaala mu ne moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alaa wa qawlu zuur é yëg leen maa ngi leen di yëgal wa qawlu zuur déggu leen fii may leen ma nopp bokku da ci gën a rëy ci bàkkaar yu mag yi wa qawlu zuur mooy wax yoo xam ne waxu neen la waxu mbóosóor la waxu nar la wax joo xam ne du dëgg ñu koy tax di ko wax voilà wa shahadatul zuur waaye it di seede loo xam ne nar la kacc la du dëgg nga ñemee taxaw seede parce que diw moom daf laa diw ne boo ma seedalee ba ma gañe procès bi yow moom tedd nga lii gis nga sama kër sangam wala nàngam dinaa la ko defal yow moom sa dépense maa koy yorati doo am problème wala yu mel noonu digle ay mbir yu mel noonu tax wala sax nga naan ñoo bokk kese voilà yow seetoo ci sax ñu la jox dara waaye comme que sa askan la yéen a bokk tax ngay seede ngir lan nee nga da ngay defar seen askan daal voilà yooyu yëpp mooy di seede loo xam ne neen la loo xam ne du dëgg loo xam ne ay nar la léegi nag mu ne fama zala dañul yukarriruha moom yonent bi alayhi salatu wassalam bi baabu lii mooy ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur dañul di ko répété ba ni nga xam ne qulna la ñuy waxe ñun sahaaba ya radiyallahu taala anhum ya fa ne woon waay laytahu waay waay yi ñuy waxante ñu biir ay waay aka aka neexoon waay sakata moom yonent bi alayhi salatu wassalaam mu daal di woon noppi mooy dañoo dem ba yërëm ne eh, moom lii muy wax war naa nekk ci moom de mu ngi wax boobu ba léegi ñoo mooy yërmande nga xam ne moom lañ am ci moom ne ah, kii suñu yonent bi de alayhi moom de moom ah aka neexoon mu noppi mooy dalal boppam ndax di mooy ñun mi ngir ñu jàpp ko jàpp ko léegi nag al imam Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax li nga xamante ne xadis bu mujj ci buntu bi te moo tëj li nga xam ne mooy kitaabul aymaani wan nuzur mooy xadis numéro trois cent soixante-dix-huit ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett mu ne an ibn Abbaas radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam law yu'ta nnaasu bi da'waahum ladda'aa naasun dimaa rijaalin wa amwaalahum walaakinna al-yamiina 'alaa al-mudda'aa 'alayhi kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy indi fii li nga xamante ne nii mooy xadiis bi nga xam ne mooy bu mujj mu ne kon an an ibni abbas mu ngi koy jële ci seydina wa mawlaana abdallah di doomi abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na law yu'ta an gis nga buñ doon jox nit ñi di leen topp waa da'waahum ci kaw li ñuy wootewu rek ah ne man maa moom lii voilà lii sama suuf la lii sama lii la lii maa ko moom non non lii man maa ko moom bu doon yooyu ñuy wootewu kese dañ leen ciy topp jox leen lañ bëgg kononte kon de kon la daa kononte waat naa ne dina woote dina wootewu wuyu daal di di wootewu naan naasun ay nit dima arijaal ay deretu nit ñi diw mii moo ñu rayal suñu dañ ko war a rey wa am waalo ma seen alal naan diw mii alal gii mu yor maa ko moom kon bu doon ne képp ku wootewu dara ne maa moom lii rek yow ñu daal di lay yii jël ay waay ne la jëlal léegi am na ñoo xam ne pare nañ ngir bëgg alal ak yooyu wala bañ nit ne diw mii moo ay suñu mbokk aywa ñu jàpp ko ay wala diw mii alal duñ yor maa ko moom da koo jël rek ñu jox leen mu ne konoon te kon am na ñoo xam ne nit ñoo xam ne pare nañ ngir loolu le kon la daa naa ne kon dina wootewu naasuñu ay nit jima arijaal nañ leen parce que dañ leen a tuural seen mbokk mi faatu moom nii la wa am waalo mag yi ne alal yi ñoom ñoo ko moom walakinnal yamina waaye li am ba des mooy ngiñ moom alal muddaa alay gis nga waa gi nga xam ne dañ koo fekk mu toog ñu tuumaal ko ne ko yow mii ki ñuy yow yaa def kooku kenn du na ko demal indi preuve gisoon nañ ko ci hadith Sayyid al-Ash'ath bi radiyallahu anhu yahud bi bi ñëwee yeneen tubaab yi saa saam comme comme moo ne yahud bi li mu yoon ko yeneen tubaab yi saa saam ne ko ana sa preuve ana sa ñaari seede mu ne aw ma mu ne ko kon waa ji day waat mu ne ñu waay kii day waat kon jëm ko sama alal mu ne ko loolu la man loolu la mooy day waat <laughs> leneen lan laa def mooy waat voilà mooy ki nga xam dañ koo tuumaal duñ ñëw accusé la ba pare ne la yow bi ñu accusé demal indi preuve bi déedéet loolu licence déedéet mooy yow bi ñëw ne diw mii li mu jël moomu ko yow yaa war a indi preuve moom dañ naan koy waatal na lii yaa ko moom voilà bu waatee ne moo ko moom yow indiwoo preuve moom la ñuy bàyyee mbir mi kon mu ngi noonu kon fii la jeex bii di ñëw al imam ubbi téere bu bees wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin